marsad ibn abi marsad alghanawiyu radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy baayam saxaaba la woon moom marsad la tuddoon baayam tudd abi marsad comme niñ ko waxee moom gisoon nañ tarjamaay baayam muy abi marsad turam lañ ci wute woon am na ñu ne bi gën mooy kannaaz Kannaz la ñuy li gën a ko ne noonu la tuddoon muy baayam mais moom Marsad bi euh, kon nu gis ne saxaaba la di doomi saxaabi yi akbar moom euh, imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi euh, gisoon nañu tuddoon nañu waxu li jëm ci tarjama baayam moom Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi comme baayam ñu njëkk dañu teel a dugg ci lislaam euh, nekkoon alliéewu euh, Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Makka nag lañu dëkkoon waaye bi nga xamante ne nii ci la gàddaay gi am ci lañ gàddaay ñëw madinatul munawwara comme ni ko ñépp xame ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye seydina marthad bi ibn abi marthad radiyallahu taala wa ardaahuma dafa am loo xamante ni moom la siiwe woon ginnaaw bi nga xam ne ci la gàddaay yi neewul woon ne man gàddaayi naa sama affaire baax na gëm naa yàlla mu joxe ndigal ñu gàddaay ma gàddaay ñëw naa Medina naa fi toog waaye da doon xalaat mbokk jullitam yi nga xam ne ñoo des Makka te seen coobare bàyyiwu leen fa bëgg nañoo def ni ñoom ñëw waaye manuñu ko ndax lan ndax kuffaaru Qurayshi ni ñoom manuñu leen résister seenu néew doole tax na manuñu faa jóge comme ñu jot a dem même ñi am doole sax gis nañ liñ leen doon def ñoom Hisham ña àndoon ak bëggoon a ànd ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim bu dee nañu am doole sax lañuy kat di leen duma di leen delloo lan ngay xalaat ci nga xam ne ay néew ji doole la moom nag da doon xalaat ñooñu comme ni nga xamante ne ni noonu la ko asxaabu sunan di waa sunan ku mel ni seydina abu daawud as-sijistaani soloo na ko na ko noon imaam at-tirmidhi ak imaam an-nasa'i ñoom ñépp soloo nañu nettali seydina marthad ibn abi marthadin ghanawi ni nga xam ne noonu la doon doxalee bi nga xam ne ci la gàddaay madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam buñ jëlee riwaaya imaam euh, at-Tirmidhi pour xam naka la doon doxale moom Seydina Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu ta'ala bi mu nee Medina nan la doon dimbalee néew ji doole yi nekk mag moom imaam at-Tirmidhi di Abu Isa euh, rahmatullahi alayhi dane xaddasanaa Abdu bnu Xumaydin qaala xaddasanaa Rawxu bnu Cubaada an Cubaydillaahi bni al-Axnas qaala axbaranii Amr bnu Shucayb an abiihi an jaddihi mu ne moom imaam at-Tirmidi xaddasanaa nettali nañu Abd ibn Humayd di Abd ibn Humayd sëriñam bu siiw la ponkal la woon Seydina Abd ibn Humayd qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Rawh ibn Ubaada di Rawh di doomi Ubaada an Ubaydillah ibn al-Akhnas moom Rawh ibn Ubaada mu jële ci Ubaydillah di doomi al-Akhnas qaala moom Ubaydillah boobu mu ne axbaranii xabaare na ma Amr ibn Shu'ayb di Amr di doomi Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddihi mu jële ci maamam Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi ah càllale boobu càllale bu siiw la ci waa ahlul xadiis muy Amr Amr di doomi Amr di doomi ku ñuy wax Shu'ayb Shuayb euh, baayam moo doon Muhammad Muhammad baayam di Amr ibn al-Aas Amr di doomi Abdallah bokk euh, Shuayb di doomi Abdallah Abdallah di doomi Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu léegi alhamdulillah càllale bi euh, bu imaam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi dafa jaar ci Amr ibnu Shuayb du doomi Shuayb an abiihi mooy Amr jële ci baayam di Shuayb an jaddihi mooy mu jële ci maamam kan mooy maamam kan mooy maamam maamu bien sûr Amr Amr mi nekk ci kaw bi jiitu moom maamam mais ban maamam ndax yow li ñu ma wax mooy maam yi bari na xoola bu ñu jëlee beneen côté ci kaw Amr ibn al-As radiyallahu anhu moo jël ko ñu naan moo jur ko ñu naan Abdullah ibn Amr ibn al ñoom ñaar ay saxaaba yonent bi lañ alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu wa ardaahuma wa anna Abdullah ibn Amr moomu di saxaaba boobu daal di jur ku ñuy wax Muhammad Muhammad ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As boobu daal di jur ku ñuy wax Shuayb Shuayb boobu daal di jur ku ñuy wax Amr Amr boobu nag moom la càllale bii jaar moom moo ne xat moom Amr di doomi Shuayb moo jële ci baayam baayam moom leer na mooy Shuayb an abiihi an jaddihi nag foofu la wax ji ne ci boroom xam-xamu xadiis mooy est-ce que maamam mooy Amr moom maamam ji muy wax fii an jaddihi mooy Muhammad Muhammad mooy maam ju njëkk mooy maam ju ko gën a jege ndax baayam mooy Shuayb Shuayb Muhammadu ko jur bu dee ne Amr moom maamam jooju la ci jublu mooy xadis bi dafa am inqitaa mooy dafa am rupture ndax bu dee ne foofu la mooy Shuayb ibn Amr ibn al du saxaaba kon bu nettalee lii mooy fekkewu ko koy day am rupture mursal lay doon sauf que loolu mooy benn bi est-ce que maamam boobu lay wax walla boo walla boo deuxième maam bi lay wax mooy Abdallah ibn Amr ibn loolu mooy wax bi nga xam ni boroom xam-xam yi rahmatullah ñoom dañooy wute nag ci kan la ci kan ci ban ci maam yooyu na Amr ibn Shu'ayb an abiihi loolu leer na ci baayam Shu'ayb waaye an jaddihi foofu la problème bi ne foofu la wute bi ne est-ce que mooy maamam Muhammad wala maamam maamaatam wala li ñu naan maamaatam la ci dul mais comme que arab moom du wax noonu mooy du wax comme wolof bu doon wolof doon na gën a leer te sax wolof tamit dina wax maam rek jublu ci maam yoo xam ne mooy sa maami maamaat dañ ko mais sauf que comme que maamaat dafa am. bu doon wax jooy day gën a leer mais imaginer bu nee maam man nañ ci jublu ki ki ki jur sa papa wala ki jur sa papaay papa tamit dañ koy wooye maam foofu nag la wax ji ne am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne non affaire bi euh, dafa am rupture ndax ñoom dañoo jàpp ne maamam jooju muy wax euh, Muhammad la te Muhammad bon kooku euh, moom la ci jublu te mu boobaa mooy ne kon càll gis nañ ñu àggul loolu ko mel ni imaam Ibn Hibbaan moom dafa jàpp ne affaire bi munqati' la mooy dafa dog noonu la deme léegi mooy ci Muhammad la yem Amr ibn bi moom dafa jàpp an jaddihi boobu Muhammad la di ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al léegi loolu mooy wax bu njëkk bi léegi nag am ñu ne am ñu ne euh, non non duñ maamam boobu la ci jublu maamam bi muy jubbu mooy ab mooy saxaaba bi Abdullah ibn Amr ibn al te Abdullah ibn Amr ibn al saxaabi la te loolu euh, ku mel ni imaam ibn Ahmad jële nañ ko ci moom waaye ki ci gën a siiw mooy sëriñu imaam al Buxaari boobu di Ali ibn madini rahmatullah alayhi moom dafa euh, loolu tànn këne Euh, mooy Amr ibn Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddi mooy Shu'ayb moo jële ci maamam maamu Shu'ayb mooy kan mooy Abdullah ibn Amr ibn al-As voilà maam jooju la ci jublu muy saxaabi bi muy euh, Abdullah ibn Amr ibn al kon këne damye boobu an jaddihi ñoom ñu ne ci euh, kële mooy ci Abdullah ibn Amr la daldi dellu loolu nag mooy tax affaire bi daldi dëgër te loolu insha mooy li dëgër te moom la Seydina Ali ibn madini mi imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ne woon man de masumaa gis ku mel ni moom masumaa gis ku mel ni Ali ibn madini bañ ko ko waxee mu ne bàyyi leen wax jooju Muhammad ibn Ismaïl di al Buxaari rahmatullah moom ci boppam masula gis ko mel ni moom Allahu akbar kon loolu mooy insha allah li ci gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam qaala mu eh, moom Abdullah ibn Amr ibn al kaana rajulun yuqaalu lahu marsadu bn abi marsadin wa kaana rajulan yaxmilu al asra min makkata xatta yatiya bihim al madina mu ne ilaa aaxiril xadiis mu ne kaana rajulun benn waay dafa nekkoon koo xam ne benn waay boo xam ne yuqaalu lahu ñu ngi ko doon wax Marsad ibn Abi Marsad buñ doon wax Marsad ibn Abi Marsad lii Amr ibn moo ko doon mu ne dafa am benn waay buñ doon wax Marsad ibn Abi Marsad mooy kan mooy ki ñuy def tarjamaan nii radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne moom dafa nekkoon rajulan benn waay la woon boo xam ne yaxmilul asra daroon yenu ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi min Makka hatta yatiya bihimul Madina ba nim leen di indee Medina mooy waa Makka bi saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba mi gàddaayee Medina ñoom li ñu mujj def ñenn ñi dañ leen jàpp bu doon tey dañ naan ñu mettre leen en prison mooy mettre leen mais amul woon foo xam ne dañ naan fii prison mooy fi ñu doon comme ni ñu xamee baatu euh, bon maison pénitentiaire ni mu mel comme tey ñu naan fee la Rebeuss euh, yooyu euh, non non du du mel noonu mooy ne mais dañ leen doon tëj comme ci néeg wala ak kër. di leen surveiller ngir duñ génn loolu kay mooy prison rek moom nag da doon jël risque jullit ñi nga xam ne yéeféer yi dañ leen a jàpp foofu Quraysh bañ ñu dem mu fexe nag dem ba jële leen fañ nekk fañ leen def ay ruisam ba jële leen fu indi leen Madinatul Munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam nee na euh, bi nga xam ne nag ci lay def loolu mu ne wa kaanat imra'atun baghiyun bi makka yuqaalu laha anaq mu ne nag dafa am benn makka benn femme bu doy waar bu fa newoon muy moom lañuy woowe prostituée léegi kuy jaay boppam ku newoon makka koo xam ne anaq la tuddoon moom nag anaq bopp mu ne wa kaanat sadiqatan lahu mu ne Anaaq boobu nag xaritu Marsad la woon mooy dañu xamante woon biñ nekkee ndax wax naa la ne Marsad ibn Abi Marsad ñoom Makka la ñu jóge daal di gàddaay dem Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam même bu dee ñu Qurayshi mooy bokku ñoon ci waa Quraysh mais ay alliés lañu woon ci lenn ci waa Quraysh en l'occurrence Seydina Asadullah al Asadullah wa asadu rasulih ali eh, seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba mu fa newee laata eh, avant l'islam ak après l'islam laata ñuy gàddaay moom dafa xamoon femme boobu nga xam ne prostituée la woon xaritam la mu ne wa innahu ta marsat kat kaana wa'ada rajulan min asa min usaara makka yaxmiluhu ta marsat dafa digoon kenn ci ñi waa Quraysh tëjoon foofu ci jullit ñi ngir ñu bañ a jóge Makka di gàddaay di yokk mbooloon jullit ñi fële ci Medina te loolu day mujj nekk danger contre ñoom te commencé nañoo gis fruit yi ci li nga xam ne noonu la leen ci bi alayhi salaatu wasalaam commencé di karet yooyu seen njëg yi ah fekk daa am kum ko digoon ne ko dinaa la jël si fexe la Euh, détaché la génn la ci daale ci feer yiñ la takk nee na moom marsad di nettali mooy abdullah ibn amr di nettali di jële ci marsad ibn abi marsadin al-ghanawi radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa jitu xatta intahaytu ila dilli xaa'itin ñi gëm yàlla dee leen matal seen pacte yi ngeen jël seen kàddu dee leen ko matal minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadu llaha alayhi allahu akbar fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa maa baddalu tabdiila allahu akbar loolu loo doon saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam lu ñu ma sax wax dinañu ko def suñu boroom ne minal mu'miniina ay yépp dinañ ci gën a ñëw allah ci biir bu ñu agsee ci lu taxoon mu wàcc mu ne minal mu'miniina am na ci jullit ñi rijaalun ay góor yoo xam ne sadaqu ma ahadullah aley saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom li nga xam ne loolu lañu digoon yàlla këne dinañu ko def bu xare këne dinañ jaay seen bakkan ci yoonu yàlla def nañ mu ne ñoom ñooñu minhum am na ci ñoom man qada ba koo xam ne faatu na li mu waxoon ne bakkanam dina ko jaay ngir yoonu yàlla def na ko ba tey dundatul tëdd na ci teewlu xare mu ne waaye wa minhum man yantazir am na ñoo xam ne dem nañu guerre mujj ñu dee wala amuñu occasion dem xare ji ngir yàlla mais bu ñu ko amee rek def ko wama baddalu te nag changé wuñu lañu diggante ak yàlla tabdi diilan ak changé yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud yéen ñi gëm yàlla dee leen matal seen kàddu bu ngeen joxee seen parole dee leen ko respecté comme que moom mii di seydina marsad ibn abi anhu waxoon na waa ji ko ne ko ne kenn ci prisonnier yi nekk Makka ne ko dinaa la jëlsi fexe nga rëcc ah nee na fa jiitu man it ma def li ma wax kadhalika naka nii la nit war a mel jullit nii la war a mel waaye boo seetloo ñun suñu suñu parole yi feuille rise laa sax a ko gën a diis ci ngelaw li tekkiwuñ dara suñuy wax lu ñu la wax mooy de ñu foose ko ñaata rendez lañu foose ko yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ñaata rendez lañu foose ñaata wax lañuy wax duñu def li ñu wax ba pare nag bañ ku ñu def remarque yooyu buñ ñu ko defee ñuy mer di wuti lay benn comprendre nañ deux waaw mais ñett bëgg a nekk habitude ba ñépp xam ne yow moom loo wax doo ko def ba pare bañ ko la def remarque yow xanaa dangaa majnuunun am te dangaa dof walla nit ñi moom ni nga mel rek lañ lay wax en tout cas boo melee neen ni dinañ la ko wax dina am ñu la ko wax lu ñu la dig daanaka duñu ko def loolu loolu problème la problème la ñii nag ñooñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ya li ñu wax lañuy def te li ñu def rek lañuy wax nee na kon fa jiitu man marsad ibn abi marsad ma daldi agsi xatta intahaytu ila dilli xaa'itin min xawaa'iti makka fii laylatin muqmira comme que digoon nag ko ah ma daldi ñëw ba li ma agsee ci benn ci keru di làqatu ci ak guddi goo xamante ne nii guddi la goo xam ne euh, weer wi mooy pleine la comme que pleine la gis nga boo doxee foo xam ne xawu la am euh, keruk liñ naa euh, keruk mur nga xam ne day lëndëm ngay dox foofu boo doxee ci digg bi ba gaay gis la moom nag nee na ma doon raasaatu voilà di raasaatu ila ba ni ma agsee jóge Medina ñëw Makka te loolu xam nga lu muy tekki mooy yow gis ni sa bakkanam yi ci xottu gerte bés bu ñu la jàppee dañ lay exécuter dañu lay rey ci ndax yow ñuy wax non seulement fii nga newoon jóge fi rëccuñu dem Medina ñu naan déet ngay dëgëru fit ñëw ñi ñu jote jàpp nga ñëw ni dañ leen di livrer tey bu doon tey pour nga gën a comprendre risque bi mu def mooy dëkk bi ne prison de Fresnes fële fee ci France e, nga xam ne kayit yu mag yi les grands bandits fa lañ leen def mag kayit noonu lañ jàppoon jullit ña ah. non il faut pas se leurrer c'est mooy liñ naan les terroristes par internationaux les plus ñu ngi nii ñu tëj te prison spéciale lañ leen di dugal ndax ñii danger la ñuy jaxasoo ak ñeneen ñi mais ñooñu noonu am kenn ci ñoom koo xam ne moom dafa rëcc moom il ñu ngi koy wantit ci dëkk bi ci dëkk bi ndax waa Makka dañuy wantit jullit ñi ba ci Medina ndax Seydina gis nga Abu Jahl ibn Hisham li mu wax yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ko jullit ñi di leen menacer dafa leer ne leen ñun bu leen foog ne yéen yéen a ngi ci afiya yéen a ngi ci ci ci ci noflaay fi ngeen ne dinañ leen fekki fa ngeen ne fii yi comme ci seen biir néeg yi lañuy lañuy ñëw mi dina loqar ci leen daal di leen phagocyté ngeen xam dinañ leen duma dinañ leen massacrer ngeen xam on oh, vous verrez ça léegi yow imaginer ñu ne kooku noonu ñu koy wër moom mu moom yemul ci di làqatu ji mais mu ñëw ci prison bi ne day di fexe rëcculoo ay nit fexe bañ rëcc kooku bakkanam fa mu nekk te loolu ay prison yi nga xam ne ay lu mu metti metti moom amul peine de mort fee moom dañ lay exécuter nga dee moom non non dañ lay exécuter moom kon moom risque boobu la doon jël mooy ñu daal di koy exécuter mu ne ah ma daal di ñëw ba ni may accès ila dhilli ha'itin ci benn keru benn mur min hawa'it Makka ci miiru Màkke ci guddi nag goo xamante ni nii muqmira euh, euh, pleine lune la qaala fa jaat anaaqu fa absarat sawaada dilli bi janbi alxaaiti fa lamma intahat ilaya arafathu fa qaalat marsadu fa qultu marsad nee bi ma nee noon ci suufu ci këru mur boobu nee na anaq daal ñëw mooy femme boobu ñu la ne ci début bi que ni ab prostituée la woon nee mu daldi ñëw xool jege ci xool villi euh, mooy takkandeeram la gis ci côté mur bi nee bi mu agsee ba jege si mu ne arafatu mu daal di may xàmmee nag mu ne ma marset mooy boo boo gisee di nga nga ngay duute ndax moom la am déet wala nga nga ne ko wala nga bëgg am lu a ne ko waa kiilu diw mu ne la waa man la diw kay noonu la nee na mu ne ma marset faqultu marset ma ne ko waa man a marset mu ne ko nag fa qaalat marxaban wa ahlan halumma fa bit indana layla mu ne ko ah bienvenue aksil dalal ak jàmm ñëwal ñu fanaan tey ah ko ko prostitué la loolu lay liggéey di <laughs> nee na bi ma waxee loolu ma ne ko qultu yaa anaaq xarama llahu zina ne ko anaq yëgal benn mbir yàlla ci boppam yàlla dafa xaraamal njaaloo nga naan ma ma ñëw fanaan ak yow tey guddi gii nee bi ma ko waxee lool rek qaalat yaa ahlal xiyaam hada rajulu yaxmilu asraakum nee mu yoole ma dama ko wax lool rek mu yuuxu ba ci kaw ne yéen waa xayma yi mu yéen waa Makka hada rajulu kii de yaxmilu asraakum dafa ñëw ngir yóbbu seen prisonnier jullit ñi ngeen tëj fii allahu akbar nee na fa tabi'ani thamaniyatun wasalaktu alxandama fantahaytu ila kahfin aw gaar fa daxaltu nee bi mu waxee loolu mais rek ma ma ma ma daw nee na dafa wax lool rek fa tabi'ani samaniya moyen de huit personnes génn nañ ci waa Makka nee rek topp ma wasalaktul xandama nee ma naan jël jël daw gaa yi topp ma nee nee na ma daw ba agsi ilaa kahfin ma ma ni may dugge benn grotte aw xaarin benn caverne kaafu mooy caverne walla xaar wala grotte ab xur mu dugg ci biir ci benn mburgal fa daxaltu nee na mu dugg fa jaa u gaa yi agsi moo leen jiitu mu gaa yi huit personnes yi agsi hatta qaamu ala rasi ñu ngi taxaw nag di xool xamatuñ fu ma jaar comme que dafa lëndëm surtout boo duggee benn grotte dafa lëndëm xamal xamuñ est ci biir laa ne wala boobu damaa jaar feneen ñu agsi nee na ba ñu ñuy taxawee kat ba tiim ma man fi ma dugg ci biir grotte bi ñoom dañ maa tiim fa baalu ñu commencé euh, ñëw génn seen tikki seen tubay wala génn seen làmbaay commencé saw nee na fa talla bawluhum ala rasi na seen saw mi di dal ci sama bopp bi <laughs> wa amahumullahu anni buur yàlla daal di leen silmaxaal ci man fexe ba gisuñu ma jege nañ ma bay saw sama kaw waaye gisu yàlla def ni gisuñu ma hmm. wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min ko gisa woon bi yonent bi di gàddaay yaasiina mooy doon jàng lool fa aghshaynahum ñu def min bayni aydihim seen kanam saddan barrière ba mënuñoo gis wa min xalfihim seen ginnaaw barrière ba mënuñoo gis fa aghshaynahum ñu muur leen fa hum la yubsirun bu ñu gis nee na buur yàlla dal di ma koy daal di ma leen fegal ba gisuñu ma Allahu akbar gis nga lii ko dal mooy dal ñu bari moo tax risque ci la bokk mooy ne gaay yu xaraam yi lay defloo ndax jullit moom dana li borom bi wax ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala àddina bii dama leen fee indi ngir ma teste leen ana kan ci yéen moo gën a rafet jëf waaw mu wax ci suuratul kahfi mu ne dañoo indi ngir xam kan mooy rafet jëf gën a rafet jëf euh, inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala nee suuf si gis nga inna ja'alna ma'al al ardi zinatan laha li ci kaw suuf yépp dañ ko def muy taar taar ngir moom ngir lan ngir ma daal leen tester ana ci yéen nit ñi ana ci yéen ñi ne da ma gëm ahsanu amalan moo ci gën rafet jëf waaye nag li muy taaru taaru na xam ne loolu lépp suuf si ni muy rafet moo tax nit dina ci nekk waru jàpp ne dootul jeex nekk ci business am entre commun dodo no boulot métro dodo nekk ci lool rek liggéey transport yi ñëw nelaw feetu këddi nelaw di nga nekk ci yooyu faale woo jaamu yàlla ba nag li nga xam ne haazimul lazat ñëw daldi lay rëq nag muy li yonent bi alayhi salaatu doon wax naan dee leen bari lu ngeen koy fàttali aksiru min zikri haazimil lazat naan bari leen ci di fàttaliku li nga xam ne bu ñëwee moom mooy faga mooy mooy bànneex muy dee ñu bari looloo leen di nax àddina nag lool la kon buur yàlla lay nattu kii natt yu mel nii mooy lan mooy ne dañ lay woo ci mooy yàlla nga bañ ñu daal di lay yoole daal di lay diffamer wax ci yow lu ñaaw yow nag bu dee loolooy tax nga nga def li li ñu bëgg ne é eh, gaay boo xam naa ne lii moom baaxul mais naa ko def sinon ñii dañuy yàq sama réputation yow xamoo li ngay wax yàq sa réputation kay mooy mooy yàlla même bu dee kenn yëgu ndax ubud rabbaka ka annaka tara fa in lam fa innahu yaraak jaamul yàlla comme si moom dangay gis yàlla bu dee ne nekkoo di ko gis yëgal te xamal ne mu ngi lay gis te wallaahi boo xamoon sax xam ne yow yaa ngi gis yàlla antal abd yow jaam bi yaa ngi gis yàlla ndax loo génn yow wa fi anfusikum bul ñëw di wër ci mbedd yi naan walla damay kii non wa fi anfusikum afala tubsirun xool leen ci seen bopp rek yaramu doomu aadama ni ko yàlla tëggi nga gis à travers loolu sa borom mooy gaa yi lool la moom mii luñ ko wax Seydina Marsad ibn Abi Marsad kaay jaaloog man kaay fanaan mu ne déedéet rek ndaw si daal di ko yuux yaa ahla yaa eh, ahlal xiyaam hada rajulu yaxmilu asraakum ñaata nit ñoo fi nekk ci benn circuit xaram li leen ci teree génn mooy dañuy bañ nit ñi mbamb mi laay bañ mbamb mbamb mi wuu mbamb mi laay bañ mu topp ma ñaata nit mooy nag ci échelle yëpp la échelle yëpp bon lépp ñii la ñuy def yoboo nga def nii sinon boo ko deful gaa yi dañ lay yoolu de loolu moom bari na exemple yi bari na fii mu ne exemple façon xew yi ñuy def ci ci ci ci ci suñu xew-xew yi ngénte yeeg céet yeeg yooyu nga xam ne li ci ëpp dafa xaraam ak li ci jëm ci riba beeg ay ndaw talak yi wëg seen façon yooyu nga xam ne mujj nañu ba mu nekk lu xaraam léegi bés boo bokkul wala seen natt yi ñuy def natt nga xam ne moom dafa xaraam moom natt ay dañuy natt après kii teggi après bu jeex ke bu kiiwee kii di teggi yooyu yëpp dafa xaraam léegi gis nga yooyu noonu boo dof dof loo yow ba bëgg cee ñépp di ko def nga bëgg a bàyyi nga bëgg bokk ba ba nga ne man duma ko def nga commencé léegi nga dégg ñuy wax sa ginnaaw waaye loolu loolu mooy prix bi loolu dara loolu moo tax jullit li nga war a njëkk a def comme ni ko fi waxoon dangaa war a saraxe sa der garaawul saraxeel sa der te bañ di gestu li ñu lay wax sinon dañ lay del ba pare ngay am ñëkk ñëkku xol contre ñenn ñi a jaw ko te ku la dara nettali liñ lay wax freiné ko ne ko man bëgguma ku may nettali ku may nettali yi nga xam ne dañ koy wax ci man ñépp xame la lool bu ma kenn nettali naan diw moo la wax lii yow moo yàq sa der fële freiné ko ndax kooku yàqkat la ndax nammaam la te laa yadxulul jannata xattaat kooku ab rambaaj la buy jaxase ndax lii loolu gis nga loo fi wax bu la waxee lool loo fi wax moom lay dem nettali ki ci des yooyu bés boo nee duma ko def gaa yi mbamb la mais mbamb mbamb jaamu yàlla moom daa ànd ak mbamb ku bañ ñu mbamb la bu yoboo nga démissionné na la mbamb kay xayru xalqillah alayhi salaatu wassalaam mbamb mi doon loon deñ di ànd ak moom ci mbamb ko lañ dëkkoon ba mu takkee Seydina euh, Seydatuna Zeynab bint la waa Quraysh wax laa ilaha illa allah Muhammad di alayhi salaatu wassalaam bu ne nag moo ko la takk comme que ne Zayd ibn ibn Sharahil radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum dafa moom la moo dencoon sayyidatuna Zaynab mu daal di koy fase yonent mi alayhi salaatu salaam alxuraan ne ko sa denc ko falammaa qadaa Zaydun minhaa wataran zawwajnaakaha ba ko ba ci Zayd pare man yàlla maa la ko takkal moom sayyidatuna Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha mais waa Makka mbam bu mu dugg ko ba alxuraan naan wa taxsha an-naas wallaahu an taxshaa yonent bi alei saatu salaam doon suuraale loolu mooy ne mbamb mais teewul mu def li ko yàlla digal ndax mbamb mi noonu la gis nañ fi bu yàggul sariyatu magu magu magu Zeynab bi ñu doon wax sànk muy Abdullah ibn Jahsh Zeynab bint Jahsh ñoo bokkoon ñoom ay ay frère ak sœur ak frère lañu magam boobu di Abdullah keroog bi nga xam ne ci lañ def euh, rey kañu rey ca ca ca waa Quraysh fële ci ashurul xurum lan la waa Makka wax ñoom ñi nga xam ne masuñoo respecté jamais weer yooyu ñu commencé nag comme que ay jullit a ko def ñu mbamb leen nag ils ont foulé faale wu ñu li nga xam ne mooy weer yu tedd yi mel ni ñoom dañ koo mas a faale ñoom mais yonente mi aleyhi salaatu wa salaam lu ne dégg na ko te nag moom lañu yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na ci yonent bi alayhi salaatu pour yéen royukaay bu baax kon nag ku bañ mbam bu topp la ay boo ko deful ñu mbamb la te muy lu xaraam doo ko def la ta'ata li fi ma'siyati al kenn du topp kenn ku ñu bind laa wax bay mooy yàlla di mooy ki bind ndax neexal ki nga xamante ne nii moom dañ koo bind moom te sax boo ko gis nga bu gërëmee tey du yàgg ndax bés boo mooy képp koo xam ne ardan naas bi saxatillaa kooku mooy di gërëmloo nit ñi di neexal nit ñi di leen kontaanloo jaare ko yow ci merk yàlla kooku waxuma la ndax ci meru yàlla la ko jaay mooy mooy ko nit ñi ci boppam ñooy mujj contre moom soppaleku ay ennemi contre waa jooju waaye nag képp koo xamante ni dafa merloo nit ñi bi ridallah jaare ko ci lu neex yàlla mooy def lu neex yàlla moo tax nit ñi mer kooku buur yàlla deñ di ko gërëm te dina fexe soppaleku nit xolu nit ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ñu daal di koy sopp loolu koy moo gën kon ay lu xaram moom kooku boo koy nar a bàyyi gaay di la mbamb yenn yi sawaay sawaay nag rusloo nga femme bi ko waa mii naka la ñuy toog ñun ñëpp mu ñëw di nuyoo di joxe loxo mu ñëw ba agsi ci yow nga ne doo ko nuyu non sawaay nag sawaay nag sawaay mais mais da ngay déconner quoi mais kan mooy déconner ñi def li xaram moom ñoom ñooy mujj taxaw naan la yow da ngay déconner di la critiquer ba boo nooyee bopp ñàkk fulla nga commencé def lu xaram ni rusloo femme bi ak wàññi seen xot ñoom nee nañu non saa yi nag non seulement rusloo gënoo mais non mais mënu wulon nu yoo rek xoolal nañ ko rusloo nga ko quoi di ko naan xaw ma woon ni doo nuyu jigéen ñoom saa yi nag saa yi léegi loo leen di wax dangaa doyee eh, bu leen ma fontoo laa wax yéen foog ngeen ne moos yéen ngir ngir ay li ngeen di tudde rusloo te yéen ko tuddaloo sax du dëgg ah rusloo ma ko bu leen ma fontoo ngeen naa mooy ne affaire yi la gaa yi boo fiy def lu leen neexul ñoom gaa yi def lu xaram boo ko deful ñu mbambal ëllëgee ñu naan noo saay nag moom non saa yi nag nañuy éviter di toog ak moom quoi ndax euh, femmes yi foog ñu romb ñu fii suñu kii te moom bu ñuy bon da leen di rusloo ko ak pare tax gars yi dootuñu sawar dootuñ sawar suñuy mbir dootuñ ñu ñemeeti nee leen faites ce que vous loolu nag moo daal Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu ta'ala anhu warla kaay njaaloo ah non xanaa xamoo ne tam li wax dafa seem yaa anaq ne ko anaq xanaa xamoo ne inna allaha buur yàlla xarama azina dafa xaraamal njaaloo xamoo lool xaramallahu zina buur yàlla dafa xaraamal zina rek mu yuuxu ko <laughs> li naan am na yoo xam ne moom kàcc yenn kàccoor yoo xam ne ñu la naree kii nga bañ moom foo xam ne yéen rek a nekk dañuy yuuxu ne yaa leen siif xam nga loolu problème la mais <laughs> après de toute façon ci surtout jamono joo xam ne moom ñoom lu ñu wax argent comptant moo tax rawatina yéen surtout pays occidentaux yi moom femme bu am problème ak boroom këram bu moywul doom ya ñuy dem justice doom yi euh, ndaw si lañ koy jox saa xool ñoom daal mooy yow góor ki boom yow cinq pour cent de chance ngir nga yor say doom loo nga am léegi imagineel surtout jamono joo xam ne kàcc xam naa barki démb démb démb démb français info gaa wax wax joo xam ne kàcc la loolu moom kàcc la ñu ne cent pour cent des femmes qui prennent les transports en commun ont été victimes sont victimes de euh, kii nu mu tudd euh, harcèlement sexuel mais loolu du dëgg wala mooy soit ñu tàpp leen wala mais naka nga ma mooy ne ñu ne ñépp la cent pour cent mais loolu loolu loolu loolu mooy di nga xam ne kàcc bu leer gi ba pare nag ñu kiy indi ci loo ne wala kii yii la mais loolu daa manu la ne cent pour cent amul benn jigéen buy métro wala bus wala yooyu funiculaire trolibus lu dul ne am na koo xaman ñoom jigéen googu mas naa subir ndax man ay ay ay ay sondage lañuy def laaj yaay nga xam ne bu ñu xam ne dañ leen di sonder ñuy kàcc rek lu nekk ñu wax ko naan oui j'ai été kii victime d'un regard euh, kii woog voilà déplacé voilà ay tap mais ci ginnaaw ak lu nekk mooy ne même bu dee ne mais loolu nan nga ci mën a kiiwe basé woo mais cent pour cent mooy ne yow imaginer ci jamono jooju yooyu koy boo boo moywul moo tax yenn wéet yi moom yoboo loolu sax yooyu la ñu waaye mooy ne man na laa dal man na dal ku ne kii ay ca nga bañ mu ne da maasif nit ñi ñëw nga fam na ku ñuy jàpp yow kenn du déglu say wax kenn looloo dal ki Seydina Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi waaye loolu dafa bokk ci nattu nit ki day muñ muñ nga mën ak tamit indi say preuve wax comme que léegi dañ jaay test test ADN ak lu nekk ak yooyu man leen eh faites la faites faites des tests man moom du ma yem rek. ci walla coup médiatique bi ci début bi ñu wax ko noonu nga siiw ñépp di ko wax say der yàqu de toute façon c'est sûr que même buñ defee test sax ni affaire bi kiiwul nañu ko waxe woon bind ko à la une ca suba ga yow bu dee ne test yi c'est avéré ndaw sa doon kàcc kenn du ko defee noonu mais nag noonu la mooy saraxeel sa der saraxeel sa der yonent bi alayhi salaam ba ni ñuy wax ak yow ñu ngi wax ci moom lu dul noonu te moo gën ñépp saxaaba yi radiyallahu ta'ala kàccoor yu bari taxaw nañu ba léegi moo xam dañ koy wax wala dañ koy bind moo xam nu ñu koy def di wax ci ñenn ñi ci ñoom lu ñaaw te pourtant ñoo gën ku dox ci kaw suuf ginnaaw yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam naka noonu yenn wàllu yuy tout le temps nga dégg ñuy wax ci ñoom boroom xam-xam yi nga dégg ay nit benn Euh, euh, euh, ab ignorant bu jóge fële bind ak téere di dugg kenn ci ñoom te pourtant ñooñu seenu mbaax rek boo moywul moo moo defar baayam moom waa waajooju ak ñi ñeneen ñu bari mais ñuy wax ci ñoom lu ñaaw ba léegi mu ngi am léegi nag yow nga ne yow dangaa bëgg jaar fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaaroon fi saxaabaami jaaroon fi boroom xam-xam yi nit ñu baax ñu jaaroon te kenn du la te kenn du la wax lu la naqari mooy ne yow xamoo yoon wi nga jël yoon wi xamoo ko laata nga ci yaat ngay engagé yoon wi noonu la Seydina Marsad gi ndaw si loolu yuuxu ko nee na ma daw gaa yi ñëw saw sama bopp bi waaye buur yàlla def gisuñu qaala moom Seydina Marsad ne summa raja'u wa raja'tu ila saahibi fa hamaltuhu wa kaana rajulan thaqilan hatta intahaytu ila al-idkhir fa fakaktu anhu kablahu fa ja'altu ahmiluhu wa yu'inuni hatta qadimtu al-madina nee na bi gaa yi demee ma bàyyi ba ñu dem ba lépp dal ma xam ne comme ko guddi la léegi surveillance yi bese na hmm? bon nekkuloon comme temps ah, ñu naan waa ji mooy vigile bi nga xam ne moom dañ ko recruter ngir mu fay fanaan non du vraiment wax naa la bul xalaate prison yi ñu am léegi mooy lañ ne kii après mais di la surveiller noonu rek pas ñu teg fa euh, benn waay ne ko acca taxawal fii non mais dañ leen di surveiller neena bi mbir yi dalee ma daldi dem nag ci waaja ma digoon ni ko naa ko jëlsi ci jullit ñi neena bi ma agsee ma daldi koy yenu yëkkati ko comme que dañu néew ji dool te gars yi dañu leen doon dañ non seulement dañu leen doon maltraité tëj leen di leen maltraité mais di leen nourrir mal lekk gu bon nañ leen doon jox nee na ma yenu ko nee nag waa ji nag dafa diisoon euh, ba ni may agsee bërëb bu naan al izxir mu izxir sax ci boppam benn garab la bu ñuy def ci euh, bu ñuy boole nit ñi buñ leen di suul bu am Makka ba Seydina Abbaas ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam bi ñuy xaraamal ku dagg garabu Makka ak foofu gooy mu ne ko yaa Rasuulallah illal izxir mu ne illal izxir façon garab la bu ñu yoo xam ne dañ ko doon def ngir seen néew yi bu ñu leen di suul bu neex la léegi nee na après nag ma yenu ko ba ni may mu may dimbali mooy ci boppam ba ni ma ko indee madinatul munawwara ala saakina daru saatu wasalam nee na nag bi ma agsee man marthat fa ataytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya rasulallah ankixu anaqan marratain nee na nag bi ma ñëwee ak si Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mission accomplie indi wa indi waaj ma ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam gis nga ni ñu saxaaba yi yonent bi nii lañ doon woowee yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa rasulallah ñun woo ngay dégg ñuy sàllal Muhammad Muhammad Muhammad laa yaa ayyuha alladhina amanu la taj'alu du'aakum du'aa an-nabi baynakum baynakum ka du'aa ba'dikum ba'da waruñoo jàppee yore ci wàllu saabsaab comme koy woo benn mëxëri njaay wala benn sàmba fa li rek déedéet non ay Muhammad duñu julli ci moom amul ak càng sayyidina amul dara amul sax. ne Muhammad rasulullah wala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais ñun Muhammad Muhammad mel ni te ñuy tudd suñu sëriñ yi nag naan xaala wax na alaamatul fahaamatul di pompe ba pare daal ciy teg suñu turu sëriñ mooy du ñëw jamais nga gis ñu sàllaw la naan boroom xam-xam bu rëy bi boroom way nand te ju ji boroom kii wax wax wax pëndal fii wax lu ne door a tudd sëriñ bi te bu dee yonente mi alei satu salaam Muhammad mais ñu ngay loolu nañuy seetluwaat mbir mi xam nga ne loolu loolu ci boppam kiy def loolu gëmul li muy def li muy wax ci sëriñ bi pompe gëmul li muy wax yow sa sëriñ lu mu am lu mu am ak li ñeneen ñépp am ci kii ci yonente mi alei satu salaam lu jóge ndax li mu waxoon ne inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al-qaasim wa ana ibnu wa ne yàlla de mooy joxe inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg huwa al-mu'ti lu waaye am buur yàllaa la ko jox waaye wa ana al man sayyidina muhammad salaatu wasalaam man la yàlla def al-qaasim may séddale allahu akbar allahu akbar mooy ne buur yàllaay joxe huwa razzaqu dhul quwwatil matin mooy ki nga xam ne mooy wër sa gëlaate boroom kattan bu dëgër bi waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee moom mooy joxe waaye wa anal qaasim man maay kiy séddale loolu buur yàlla def moo tax ku bëgg dara moom dangay jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bunt boo jaar burul moom doo am dara tus doo ko am ndax comme la ma fooxoon bunt yëpp te boroom xam-xam yi di ko bunt yëpp tëj nañu ma tëju nañu yi yóbbu nit mu àgg ci ngërëmul yàlla yëpp tëju na wala des bunt yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo fi masane ah moo fi masane sax dëgg-dëgg yeneen yëpp ay ramification lañu woon rek yu jóge woon ci bosam kon mu ne wa ana alqaasim man maay séddale wa ana abul qaasim te maay bàyyu alqaasim paa mooy bàyyu alqaasim di doomam jooju rek de mooy bàyyu séddale mooy séddale mooy séddalekat bi waaw akbar léegi yow nan ngay waxe kooku di ko sàllalu muhammad sallallahu alayhi wasallam muhammad te ñëwee ci sëb sëriñ naan le savant le multidimensionnel le kii lépp di pomper sama kii ba pare loolu tudd sa yooyu yëpp mooy wax yoo xam ne soo xamoo dara wala gëmoo li ngay wax gis nga nee bi ma ñëwee man marsat ma ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam eh, ne ko ankixu anaqan ne ko dama bëggoona takk anaq de ndax ndaw si moom man sax gis na ni bëgg na ndaw si waaye li nga xam ne moo ko teree joteeg moom guddi googu mooy ngëm yàlla loolu mooy at tuqaa ragal yàlla mooy li nga xam ne day nekk wiqaaya nekk benn protection entre nit ki ak lu xaraam ngëm yàlla moo ko tere woona njaaloom ndaw si bi ko nee fanaan kii du marsat mun na ko man mun na ko kaay fanaan ak man tey nit ku nekk yow mi nga xam ne yow yaay nekk ci comptable bi wala trésorier bi yawit sa ngëm yàlla moo war a nekk wiqaaya baynaka wa bayna amwaalin naas moo war a nekk protection entre yow ak alalu nit ñi la dénk ba doo fàttee doo jaawale poosu nit ñi poosu ñi ñépp moom ak sa poos waaye ngëm yàlla tamit moo war a tax ba doo taal télé bi yu xaram yépp ñi nga xam ne solo ñu lu jot muuru wuñu seen karaw yi ne ci biti seen dënn yi nekk ci biti sag ngëm yàlla moo war a taxaw wiqaaya nekk protection entre yow ak yooyu ci loo man di nekk rek moo war a nekk loolu loolu ngëm yàlla bokk na ci li muy jariñ moom mii di Seydina Marsad ibn bii Marsad ak ngëm yàlla ma taxoon defu ko waaye soppoon na ndaw si mu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ankixu anaqan ne ko dama bëggoon a takk anaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam na ko xam na ndaw soo so anaq gis nga ndax Makka la te gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu gisoon nañu boo fàttale ko bi ñuy def tarjama Xaatib ibn Abi Baltaa radiyallahu taala anhu wa arda ba muy yónnee ndaw samu yónni woon jox ko kayit ga bind ci ne waa Quraysh def leen attention ndax yonent bi alayhi lenn ci waa Quraysh ndax yonent bi alayhi saatu salaam a ngi ñëw te yonent bi alayhi salaatu salaam jamono yooyu bëgguloon waa màkk xam ko même jullit yi ñu bari bëgguloon ñu xam ko ndax dafa bëggoon a dugg màkk saa xeex ndax waa màkk bu ñu ko yëgee dinañ waajal seen bopp te mën di xeex ci fatxu màkk gisoon nañ ne ndaw samu joxoon kayit bu ak prostituée la woon te junjoon naa en tout cas bu dee ci suuratul mumtahana boobu noonu Euh, leeral nañ ko fa wax nañ fa wax ji may wax ci siira bi nii junju naa ko fi euh, bon dugguma ci détails yi noonu da dama noonu damay bàyyi ba jamono ji nga xam ne ci la lool xewe ci siira bi insha allah ñu gën cee dugg mais suuratul mumtahana bi ginoon nañ ko leeral mooy ne ndaw soosu noonu prostituée la woon moom ba mu te ba mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam ne dafa ñëw jóge màkk ci trêve bi amoon euh, Hudaybiya mu ne woon dafa ñëw ngir seet si leen ngir tamit ñu dimbali ko ndax dafa sonn te dafa ñàkk yonent mi alayhi salaatu ba mu ñëwee ko waa ana la nga doon def nan nga nga mën a waxe da ñàkk ak la nga doon def nee na ci xadiis yu mu ne te ndaw soosu dafa nekkoon prostituée da doon jaay boppam kii itam ci prostituée yooyu la bokkoon anaq mu ñëw nag ne yonent mi alayhi salaatu marsat ibn abi marsad ne ko dama bëgg a takk anaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, nee na ñaar yoon laa wax marratayn fa amsaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yarudd nee na bi ma ko waxee man na nekk ne ci ci ci mais li gën feeñ mooy du ci même jataay bi lak ko alhamdulilah lak ko wax ñaari yoon mooy dag ko wax yonent ma lay saar saab waxu ko dara tontuwu ko mu waxaat ko ko mën na nekk ci même jataay mais li gën a feeñ amaana mooy beneen bés la am ki xoanaaqan hmm? damaa bëgg takk xanaaq te nag bul fàtte ne mushrika mooy gëmuloon yàlla doo ko loon jullit te prostitué la woon nee na yonent bi alayhi salaatu salaam waxul dara nee na xatta nazalat ba ni muy wàcce aaya yooyu nekk ci suuratu nuur ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim az-zaani laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatan waz-zaaniyatu laa yankihuhaa illaa zaanin aw mushrik wa hurrima dhaalika 'alal mu'miniin nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam bi ma ko waxee loolu lépp waxul dara ba ni suñu boroom di wàcce azzaani ki nga xam ne mooy njaalookat bu góor laa yankixu du takk illaa zaaniya lu dul njaalookat bu jigéen aw musrika wala koo xam ne bokkaalekat la yéeféer bu jigéen la bokkaalekat la wa njaalookat bu jigéen bi laa yankihuha du ko takk illaa zanin lu dul njaalookat bu góor aw mushrik walla koo xam ne polythéiste la kuy bokkaale yàlla la mu ne wa hurrima dhalika ala al mu'minin ñii lii yépp nag xaraamal nañ ko ci jullit ñi nee na bi aay yi wàcce dina ñëw léegi ci àtte yoo insha allah fa qaala nee na seydina marsad ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa nee na yonent bi alayhi salaatu ne yaa marsad bi aayooy wàccee mu ne ko yow a azzaani njaalookat bu góor laa yankixu du takk illaa zaaniyatan aw mushrika du takk lu koo xamante ne njaalookat bu jigéen la wala ak bokkaalekat bu jigéen wa te njaalookat bu jigéen laa yankixuhaa du ko takk illaa zaanin lu dul koo xam ne njaalookat bu góor la aw mushrik falaa tankixaa kon nag man rasulillah maa ngi lay wax ni bu ko takk anaq mi may laaj bu ko takk euh, kon loolu la ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam rahmatullah alayhi bi mu ëndee xadiis bii dane hada xadiisun xasanun garib laa na'rifuhu illa min hada al ne xadiis bii de xadiis la boo xam ne bu baax la bu tumuraanke la xamuñu ko lu dul ci wàll wi léegi loolu mooy xadiis bi léegi euh, laaj bi mooy euh, est-ce que euh, mooy njaalookat bu góor tontu bi ko yonent naa saar tontu mooy lan mooy le fait comme que anaat mi nga bëgg a takk zaniya la mooy njaalookat bu jigéen la ba en plus mushrika la mooy du jullit sax mu ne kooku xam nga njaalookat ci boppam njaalookat rek ki koy takk mooy njaalookat bu bu xam ne jullit la ki ko mën a takk njaalookat bu góor ki mu mën a takk mooy njaalookat bu jigéen wala koo xamante ne ab yéefér la polythéiste vice versa mooy njaalookat bu jigéen ki ko mën a takk mooy njaalookat bu góor wala ki nga xam ne ab bokkaalekat bu góor la loolu la aaya bi wax euh, léegi laaj bi mooy waaw euh, loolu moom luy àtteem mooy aaya bii nii aaya bi est-ce que est-ce que mooy àtte bi day daw ba léegi mooy nañ jël ñaari kaa ñu ne monsieur A pour bañ a tudd tur muy tombé kenn monsieur A nguur A waa ji A moom am njaalookat bu góor la boo xam ne jullit la ndaw si bee ab njaalookat la boo xam ne bu jigéen la est-ce est-ce que waa ji see ab see koo xam ne moom moo ñëwee numéro see waa ji keneen ki mooy liñ naan monsieur X ak monsieur Y la ak monsieur Z comme ñooñu rek man A laa jël B ak C A góor la koo xam ne njaalookat la B jigéen la koo xam ne njaalookat la C moom du njaalookat te jullit la. est-ce que am na droit kooku C moom takk ki nga xamante ne ni. mooy bee mi nga xam ne jigéen la te njaalookat la xam nga aaya bi dafa leer mooy ne njaalookat bu jigéen njaalookat bu góor la mën a bu bu moo ko mën a takk wala ab yéeféer dañ naan la aaya bii li gën a dëgër te la Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu rahmatullah alayhi daal di wax Eh, naka noonu abaa moom imaam ibnu umar radiyallahu taala anhu moom it loolu la wax li ëpp ci boroom xam-xam yi tamit loolu lañu wax këni eh, eh, léegi nañ wax ñoom ñooy ñan li ëpp ci boroom xam-xam yi imaamu maalik wax nañ la ci saxaaba yi seydina abdullah ibnu umar ak doomam di Saalim ibn Abdullah ibn Umar ibn al ak Jaabir ibn Zayd ak Ata ak Taawus ak naka noon Maalik ibn Anas di boroom ngir mi te wax la tamit buñ jële ci imaam Abu Xanifa ak saxaa mooy ànd ndoowam yi euh, te imaam Shaafi'i yit loolu la wax ñoom ak Seydina Sa'id ibn al-Musayyib wax nañ la ko këne aaya bi dañ koo man suuxal mooy dafa dañ koo abrogé loolu mooy la premièrement côté bi ne euh, azani laa yankahu illa zaniya aw mushrika mooy njaalookat bu góor bi du takk ku dul njaalookat bu jigéen wala koo xam ne polythéiste la côté boobu am na yeneen aaya yu ko dàq mooy takk góor jullit takk yéefér loolu manu la ne surtout fii mushrika la wax mooy koo xam ne polythéiste du du koo xam ne gens du livre la ndax bu dee ne loolu ñëpp xam na ku siiw alxuraan a ko wax këni euh, góor jullit manu takk nit koo xam ne jigéen koo xam ne athée la wala polythéiste la wala animiste la wala yooyu manu koo takk ki mu mën a takk mooy koo xam ne juive la wala chrétienne ci ay conditions du ne ay baptisé woon nañu ko mais ndaw si gëmatu ci woon dara gëmatu dara bépp femme bu ne man dëgg la baptisé woon nañu ma comme nag tubaab yi nii fii nii ñu bari noonu la gars yi dañuy ñëw fii gis benn tubaab bu bëggante après ñu ñëw ci imaam bi wala ñu woote Sénégal ba ñu nangu ñu wax imaam bi mu maye leen bàyyi bu woote ñu ne voilà wala seet benn imaam bu nekk foofu mu monsieur Ndiagakat may nañ ko madame Elisabeth de Marestier léegi bon ñu ne yow Élisabeth xam nga ñun problème day am mooy moo tax mariage yu mel yooyu yëpp ci ci ci nikaaxu shubha la dugg la la la dugg mooy euh, euh, euh, mariage boo xam ne day niroog mariage bu normal alors que normal mooy ne premièrement kii maye waroon na laaj ne ndaw si moom mooy yooyu bu ñu la ko waxee bul tëb rek may déedéet fatabayyanu alxuraan dane fatabayyanu leerlu leen leerlu leen bala ngeen di def ay déli wala ngeen def loo xam ne dangeen di mujj di ko rëccu déedéet li ngeen di def leerlu leen laaj leen manoo koo teg rek ci man dama man dama amoon confiance ci waa ji foogoon naa déedéet foogoon naa la moo tax responsabilité la on est Sénégal xamoo situation wu France wala Europe ni mu demee nit woo la di la laaj yenn questions yi surtout ki yenn produits yi nga xam ne ñoo fi am yow xamoo ni mu composé wu wala façon yàpp yeeg yooyu yow dangaa war a laaj lu leer yow mii war a tontu manoo ko teg rek ay lii laa foog wala ñoom ay ahlu kitaab la kan moo la ne waa waa Europe waa France ahlu kitaab la duñu ahlu kitaab la ay athée moo fi ëpp am na nag ay chrétien mais ñooñu bareetuñu mënul ñëw rek waaye yàpp bi Europe la jóge wala ay wa tuddal yàlla lekk hada kadib ku wax loolu xamoo li ngay wax du dëgg mooy dangay laaj Élisabeth le Maréchal mii moom lan non moom kii la chrétien nga ne noo xaar te loolu waa ji moo koy wax ah monsieur Ndiaga moom moo koy wax mais ndaw si moom xam nga tubaab bi ñoom son franc moom fi laajee ñoom moom moom ñoom li ñu doon lañ lay wax. Euh, mais ndaw si boo ko laajee mu ne non moi je ne crois wala loolu wala yooyu mais. Euh, man gëmatuma dara kooku noonu waa ji amul droit ak kooku même bu dee il a été baptisé ndax kooku yéeféer na boo xam ne du ahlu kitaab te sax du n'importe ahlu kitaab mooy ahlu kitaab boo xamante ni ni moom dafa au respecté na seen diine te moom reconnaître ne ci la ne christianisme wala judaïsme ci la ne di appliquer gëm ko di loolu kooku la mais pas koo xam ne de noonoonu rek la déedéet léegi ndaw soosu ne moom moom gëmatul dara mais baptisé woon nañ ko kooku jullit manu koo takk fekk tuubul kooku amul sax muy mu ne damay def rétropédalage damay tourner waat waa nekkaat naa chrétien déedéet bu dee loolu du baax lenn rekk nga ko mën a tee takk mooy mu nekk jullit mais manu la jaar de du la du christianisme athéisme yow bi nga ko ñëwee wax ko lool léegi mu ne mu ne kon damay retourner nekk chrétien pour nga man maa takk loolu manu la ne moo tax loolu euh, leer na aaya bi leeral na ko que ne jullit bu góor moom lu takk Euh, manula takk kan ki mën a takk mooy ab jullit bu jigéen wala koo xam ne ñi nga xam ne ahlul kitaab juif wala chrétien ci condition yoo xam ne boo di yaatal yëpp manula ne pour euh, ndax fii du jataayam moo tax lii nii ñuy wax euh, fii bërëb yi ñu ne ak jataay yi du jataayu lool loolu jataayu fiqh ak jataayu question réponse ci la doon gën yaatu mais liñ ci wax loolu war na doy en tout cas mooy ne loolu manu la ne lu dul koo xam ne góor jullit jigéenu juif wala chrétien la te loolu sax boroom xam-xam yëpp d'accord ci ku mel ni Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ñi nga xam ne dañ ne non non non ndax chrétien yeeg juif yi kenn dàquleen a bokkaale ndax ñoom ci ñii dañ ne Isa ibn Allah ñee ne Uzayr ibn Allah même bu dee ne yaxu alxuraan moo ñëw nag dina a dëgëral waxu waa jumhur ne jamaahir sax que ne mën na jullit bu góor mën naa takk chrétien wala juif mais ci condition léegi kon côté boobu leer na léegi nag mu des kon moo tax bim naa zani laa yankahu illa yi aw mushrika mooy côté boobu leer na mooy mushrika jullit manu koo takk ak noo ko mën di mooy mënu takk koo xam ne gëmul yàlla polythéiste la te amul benn ci euh, bokkul ci juif yi wala chrétien yi léegi beneen côté bi wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik boobu moom mooy bi impossible jigéenu jullit du chrétien du juif du athée du bouddhiste du ku dul jullit manu koo takk pour fii pour pour yombal pour gàttal jigéenu jullit ku dul jullit ni moom manu koo takk voilà euh, léegi kon ñaari côté yooyu leer léegi mu des entre ki nga xam ni moom la la njaalookat bu jigéen la julli ñoom ñaari ñépp julli la mais ndaw si moom njaalookat la waa ji du njaalookat est-ce que waa mën na koo takk loolu la la moom lañ la ne boroom xam-xam yi ñu la cité nii bu dee ci mazahibul arban yi gis nga ñoom Sa'id ibn Musayyib tamit ak ci yooñu mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax ne que aaya bi dañ ko nasaxal ah, mooy dañ ko abrogé këne loolu mooy këne euh, jullit boo xam ne du njaalookat man na takk koo xam ne njaalookat mais ci condition mooy mu tuub génn ci loolu ndax tamit mais euh, sinon mooy yaw manoon takk koo xam ne moom mu ngi ciy liggéey nekk prostituée yow nga takk ko noonu ndax yow bu boobaa yow ci sa bopp dangaa xamatul est que doom ju mu fi am yaa ko juróom déet mooy ku tuub génn ci loolu kooku nit ku baax man na ku takk kooku loolu benn problème amu ci gàttal euh, wallahu taala aalam kon seydina marsad ibn abi marsadin radiyallahu taala anhu wa ardaa noonu la doon def bi nga xam ne ci la gàddaay yi doon jëli nit ñi di leen indi foofu makkatal mukarrab bi di leen jële di leen indi euh, madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam euh, imaam ibn Isxaaq comme niñ ko gise woon rahmatullahi alayhima nee na keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di leen Badar moom seydina rasulillah aleyhi salaatu wassalaam ak seydina ali ibn abi taalib ak marsad ibn abi marsad bi yantaqibuuna ñoo doon awantoo benn waruwaay ndax waruwaay yi matul woon moom mii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak seydina ali radiyallahu ñoo bokkoon benn géléem goo xam ne moom lañ doon awante moom seydina marsad waaye àggul woon badar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mujj dal di koy dëppuloo ne ko dellul nga ji nga assurer intérim lu dul ba mu des julli ndax julli euh, Seydina Amr ibn Ummi Maktum moo ko doon jiite foofu Medina moom la fa yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon bi muy dem Badar ne euh, Marsad ibn Abi Marsad yow dellul bi ñu àbbee gàgge ar-Rawha ne ko dellul ci yoonu Badar dellul Medina nga jiite leneen yeneen yépp administration beeg yooyu ak lee fay dox nga assurer ko en attendant incha allah ma ñëw looloo tax fekkewul Badar waaye yonent mi alayhi salaatu salaam ko li waa Badar am ci wàllu butin ak li nga xam ne ak ngëneel loolu la Marsad bi am Ibn Abi Marsad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag Seydina Marsad Ibn Abi Marsad radiyallahu anhuma ndax wax naa la baayam saxaaba la woon moom saxaaba la eh, imaam Ibn Isxaaq dane ghazwatu raji' fa la génne àddina ghazwatu raji' liñ ko fi tudd bari na fa la génne àddina moom seydina marsad ibn abi marsad euh, moom nag imaam ibn Isaaq dane ci mooy ghazwatu raji' ci troisième année bi mu ne fii safar ustushhida marsadun fi safar sanata thalathin fi ghazati fi ghazwati raji' imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi mu ne moom ñu ngi ko faat mu ngi nekk shahid la ci ghazwatu rajien ci l'an 3 ci gàddaay ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñu gis ne moom mu ngi àddina ci dunduk yonent bi alayhi salaatu wasalaam 3 ans bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon radiyallahu ta'ala an marsedin wa abihi abi marsad wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma